ilaha illallah addina bi yëpp ëllëg yéen a koy coloniser lii dana am de digg Paris Paris tey jumaa mi foofu ne boo demee Milan jumaa mi ngi fa Rome jumaa mi ngi fa boo demee Lyon Marseille Londres nga dem ba digg New York Chicago Californie Los Angeles dem ba Sydney ci Australie lépp jumaa mi ngi ca digg capital ñu naan laa ilaha illallah Muhammad rasulullah ba keroog benn xale bu dëkk fii taalibe li ci kër gi mi ngi nekk Taïwan mu ngi may naan dama julli ji woon jumaa ci dëgg réewu chinois yi Taïwan nga xam ne gëmuñu dara bu dul Bouddha dem ba juma am foofu xale bu tuuti bu jóge ci dëkk bi fii ne dama génn sama kër dama julli woon juma fekk mi ngi dellu fekk ñun ñu ngi ci min wi ci guddi ñoom ñu ngi ci midi ci bëccëg kon mbokk yi diina gi dina tasaaroo de tubaab yi ci seen bopp ñu ngi tiit teetaanga boo xam ne dem nañ ba léegi centre culturel yi nekk biir Europe ak Amérique lépp dafa fees ak alquran ñu ngi koy jël di jàng di tuub rek ñu ngi koy jël di jàng di tuub rek xanaa ummatu Muhammad ñoo doonagul ay njaatige waaye surga yi bari nañ de nañ topp yàlla yàlla ne na lépp ummatu Muhammad ñoo koy def sallallahu alayhi wa wala xat ci dëgg-dëgg katab naa bind nañ fi zaburi ci téere yu njëkk ya min baadi zikri gannaaw ba leen yàlla waxale ay nomm nommam ay bëgg-bëggam ak i bañ-bañam yàlla nee na leen ànnal arda naka suuf sii yari suhaa dana ko doon si ibaadiya samay jaam astaaliwu na baax ñi ñoo koy mujjee yàlla nañ ci yàlla boole ya rabbi hmm? suuf sii nee na ummatu muhammad ñoo koy mujjee màkka bi nga xam ne bu muhammad doon sujjut ci weti kaaba gi ñu jël ay butitu xar ay butiti gëléem sotti ko ko tey ay million nga nit moom lañuy wër naan labbayka allahumma labbayka inna fi hada aji nekk la ci li la balaaran ak jotal li qawmin ñee doomi aadama yi ne abidina ay jaamu yàlla lañu wa ma arsalnaaka yebaluñ la yow muhammad illaa rahmatan bu dul ngay yërmande lil aalamiina ñeel doomi aadama Muhammad yërmaane moo ko andi kon bu leen naaguloo kenn diw dafay naan sàngara nañ ko jegeñ waxal ko buñ ko naaguloo ne ko yàlla dootul a jéggal déedéet di diw cagala dafay njaalo jege leen ko ngeen waxal ko conséquences yi ci nekk mu dugg ci diina kii sàcc nañu dem ci biir kaso yi def fa ay jàkka jox leen ay sëriñ ñu waar leen bu ñu génnee ñu jëriñ société bi bu ñu naaguloo kenn lu waay def lu bon lu waay def lu bon nañ ko xëcc lislaam yokk yàlla jéggal kookale waaye xas ngaa bon xas ngaa bon ah, bu ñu defee loolu mbokk yi du baax de waaw yonent yàlla Ibrahima newoon na yàlla abal ma malakut fu ma toll di gis yàlla jox ko malakut mu toll daal di gis benn waaye mu ngi nële ci benn réew yore butéel sàngara di ko naan mu a yàlla seetal kii bu demee ci mbooloo nekk jullit bu duggee ci néegam di naan yàlla rey ko waa ji daana pip ñu dégg jël ca kër ga daal di ñëw fekk muy kaddikat ñu ne du jomb alcool bi mu naan dafa varié ndek du alcool Ibrahima moo toll fa mu toll ñaanal ko yàlla dindi na kiiraay yi nekk ci kanamam yépp bëtam xotti na néegi xotti garab yi mu gis am benn waaye bu jëm ci alalu jàmbur mu ne yàlla seetal kële mi ngay jël lu mu dencul yàlla rey ko yàlla daal di koy rey waa ji daana bët set ñu ne ah xanaa waa ji mankaana moo nekk ci alalam gi moo tax waa ji de ndeke déedéet Ibrahima moo ko ñaanal mu dee mu gis am ku taxaw ak jabaru jàmbur ne yàlla seetal kii bu borom këram feeñoon léegi mu daw seetal mu koy woo ngir ñun yàlla yàlla rey ko yàlla na ko déedéet ku am maam bu baax am nga maam bu bon bu ma reyoon maam yu baax bon yi seet yu baax duñ judd bàyyee ma samay jaam kon tuub leen ngeen dellu ci yàlla lu ngeen mun munti def ak lu mu doon rëccu leen bu démb doon duma ko defati bu démb doon tey duma ko def fasal yéene li def sama dund dootuma ko def nga bàyyi ko ci saasi nga jooy jooy mooy bunt bu njëkk ci buntu tuub buntu rëccu boo rëccoo rëccu mooy bunt bu njëkk ci tuub boo tuubee nga bëgg yàlla boo bëggee yàlla nga yegg ci borom bi subhaanahu wa al muhibbuna humul wasilun hmm? kon bu leen naaguloo kenn daan nga naan sàngal bu tuubi rek yàlla jëkkal na daan nga sàcc ah xul waxal innama yuha déet bu dul dañoo juux ilee ñoo ci man annama ilaahukum déet seen borom ilaahun waahidun yàlla kenn la benn la te lenn la fa hal antum ndax yéen muslim la du ngeen jébbalu yàlla nee na jébbalu leen nga dégg ñu naan jébbalu kéeféer moo koy def wala jébbalu euh, faas kàccor moo koy de ne jébbalu daganal dagan na de te yow boo feebaree nga dem ci hôpital fekk xale bu tuuti sa moromi doom la nga daay tëdd ci siis bi ne ko aslamtu nafsi mu ne la subbil sa mbubb nga summi sa mbubb sa dana ne dung ci biti mu ne la summi sa tubéy papa baal ma nga summi sa du nga summi ko saqatal tuuti nga saqat tuuti papa nokki tuuti nga nokki tuuti mu daal di jël pusoom boobu daal ko dëbb sa yaram ah yow nga nangoo ne aslamtu nafsi ci zahir ci docteuru àddina nga gis docteuru yàlla nga xam ne moo xam lan mooy génne kañaan ak mbon ci nit lan mooy génne rëy rëylu lan mooy génne weddi yàlla lan mooy génne sikk sàkk ak déng-déng nga ne boo ne ko aslamtu nafsi da ngaa def yëfu kéeféer kon lu tax ngay ne aslamtu nafsi ci docteur bi wa in bu ngeen ne waqeet bañ a jébbalu faqul neel azantukum man day jox naa leen àddunaa ci yéen diglu naa ci yéen ala sawaay ñépp ci yem maa ngi jëm ci yéen yàlla bu jëmee ci nit te du jàmm doo am jàmm de wa in adri man Muhammad tollu ci xam aqaribu ndax aji jegeñ la am ba'id wala aji sori la maa tu'adun liñ leen di dig innaw naka moom yàlla yàlla yàlla mu xam na aljaxar li feeñ minal qawli ci kaddu wa yàlla moom moom yàlla xam na te dana wéy di xam maa na lépp lu ngeen di nëbb wa in adri man yegguma ci bërëb boo xam ne danaa ndar képp mbir yi la àllu du jomb li ngeen may laaj fitnatun léj la lay doon bu dikkee la kum ñeel wa mataawoon addina gi yóbbal la ilaahinum ba diir su tuuti xul neel rabbi sama borom xukkum na nga atte bil xaq ci dëgg wa rabbana suñu borom arrahman mooy aji yërëm bi almustaan mooy ku ñuy sàkku ndimbal ca moom ala ma tasifuna ci li ngeen di mellal saar boobu wéy na suñu xisib wéy na ñu dàq ñaar ñaareelu xisib ci saar boobu la jeexale surtout xaj aj màkka mbokk yi alal gi ñuy denc ci banque yi lu ñu tee ñu aj ci màkk suñu gétt yi lu tee ñu aj ci màkk kër yi ñuy tabax te bu ëllëgee ñu génnee ñu ci lu tee ñu aj ci màkk coggali suñu tool yi waaye foog ne dem aji makka yàq alal la jël million ak genn wàll dem wër kaaba gi daal di ñëwaat ñu ne alxajji nga téye ne loolu gaspillage la te alal gi nga denc bés dana ñëw ñu wàcce la lal bi te yaa ko jëndoon génne la néeg bi yaa ko tabaxoon génne la kër gi yaa ko sancoon génne la dëkk bi ci nga bokkoon du ñu tala lekk du ñu tala naan bu du gas ba mu xóot dugal la ca dellusiwaat kon saar bi yàlla mi ngi ci wax aj makka nañ ci bàyyi xel am na bàkkaar yoo xam ne dara mënu ko jéggale bu dul nga taxaw ci arafa baa nga wër kaaba gi julli maqaama ibrahim naan zamzam daw safaak marwa dem musdalifa dem munaa dem arafa dem ziyaara ji bàmmeelu seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam waa ku am lii loo ñàkkati waaye nay alal gu leew de boo demee te yóbboo alal gu leew boo ne labbayka yàlla ne laa labbayka wala saadayka soxlaw ma la woow ma la woo nga ma wuyu la kon nañ ci yàlla musal yaa aj mi ngi noonu danañ ca dikk ca biir bismillahi rahmaani rahim bismillahi maa ngi sukkandiku ci doole yàlla bismillahi maa ngi demee kattan ak sañ-sañu borom bismillahi yàlla dong mooy buur ku yàlla kese nga neen la bu yàlla sampee kenn munta sempi waaye bu yàlla sempee kenn munta samp rahmaan teraangay àddina yépp yàlla koy rate moo koy jox te ñépp bokk yem ci rahim yàlla suñ boroom mooy ñenn ñennal ñamu soob yowmal qiyaamati yaa ayyuhan naasu yéen doomi aadama yi ittaqu ragal leen rabbukum seen boroom ragal leen yàlla ragal ki ragal yàlla ragal ki ragalul yàlla inna zalzalata saati naka réngi réngi tukki àddina àddina bu buggee tukki ni mu yëngoo nee na bés boobale dara du taxaw ci kaw suuf si garab yépp daañu daanu néeg yépp daañu daanu teen yi danañu sakk géej yi danañu maaseloo daal di ŋacc teen yépp danañu sakk daal ñiis yowmal qiyaamati dikk na yàlla ne na keroog inna zalzalata saat naka yëngu-yëngu tukki àddina shay'un mbir la azimun gu ngand lool yàlla nag lu mu ne ngand na ngand na de mbokk yi yowma bés boo xam ne taraw na ah, keroog bu ngeen demee ba di gis yowmal qiyaamati bu àddina di tukki tazhalu dana gëlëm tazhalu dana naax tazhalu dana teqalikook sagoom kulu muur di ati nàmpalkat bu nekk dana bayoor al amma ardaat la mu doon nampal danga gis jigéen jël dindi doomam ci weenam daal di ko sànni jigéen na fi muy dindee doomam ci weenam sànni ko jàmm xew na fa gisoo boo dàqee golo dàq ko ba mu xam ne léegi nga jot ko dafay wokkati doomam daal di ko sànni nga jël doom bi bàyyi ko bu demee ba àddina di tukki tiitaanga boobu danga gis jigéen doom bi nekkoon ci weenam di ko namp dana ko xacc daal di ko xonc sànni ko daw jigéen bi ëmboon bu ëmbam ñoree ak bu ñorul dana ko wasin ci saasi ngir tiitaanga wallahi wa tada dana sippi dana wasin mu ñor mu ñàkk a ñor dana wasin kullu zaati hamlin bépp bor mu ëmb dana wasin hamlaha la mu ëmboon wa taran naasa da gis doomi aadama yi sukara nga fone dañoo mandi wa maa hum déet ñoom bi sukara ñuy way mandi ku jóg daanu ku jóg daanu mandi de walakin waaye azaballahi mbugalu yàlla shadidu moom métti rek yàlla nañ Muhammad teeru keroog ya rabbi wa minal naasi am na ci doomi aadama yi man ko wax ne yu jaadil dafay diingat di weddi fii laay ci yàlla bi xayri elmin fekk teg ko ci benn xam-xam naan moom philosophe la matérialiste la wala idé idéaliste la moom philosophe la moom communiste la ah déedéet gisoo ñi andi woon xalaat yu bon yëpp dee nañ ca kenn toppatu leen am na ku ñu doon tuddee Frédéric Engels mu bindoon benn téere tuddee ko livre blanc di contour yàlla ne diina amul Karl Marx daal di ñëw bind lu gën a métti bosam am ku ñu tuddee Vladimir Lénine ca 1917 moo njëkk a révolution bi ci union soviétique ku ko wuutu rek gën a wax lu bon ne yàlla amul waxuma ay yonent yonent amul yàlla amul daal di def seen benn réew tuddee ko union soviétique muy fukki réew ak juróom moom Lénine ba mu deeyee am ku ko gën a kàccoor daal di ko wuutu ñu ko tuddee Staline ñoom Khrouchtchev ñoom Brezhnev ñoom Tchernenko André Pof Alex Kosogin di bind rek di weddi diina waaye tey réew ma toj na ñu mel ni ñu jafru kenn ku nekk jël na kaakeem def réew boppam képp kuy weddi yàlla da tas sa mbooloo lu mu bëri danga nga seey seetal réewu Russie dem na ba am juróom benn million ci bopp nucléaire benn bi rek mën na tukki la àddina tey nu ñu mel raaf na ba jeex takk te Amérique ñamul woon taxaw seen kanam Amérique dafa réewoon làmmañ rek waaye ñemul woon Russie benn yëngoom xajul ci ñoom tas na te doon ay réew réew kon weddi yàlla lu dëju ci kawam dana mujj seey moo tax yàlla suñu borom nee na wa yattabiu dana dana am kuy weddi yàlla naan moom philosophe la man matérialiste la man idéaliste la René Descartes nee na Napoléon lii la waxoon Jean-Jacques Rousseau ñoom ñëpp ay seytaane la wa yattabi di topp kulla seytaanin bépp seytaane maridin gu kuti bay yàlla bindeef na dogaleef na ali ci doomi aadama annahu li fi ne ba nekk fi man tawallaaw képp ku méngoog seytaane fa annahu naka yu dillu dana ko sànq wa yahdi dana ko jégat jëmee ila azabi sayri jëm ci mbugal mu koy mooñ yaa yoon naasu yéen nit ñi in kuntum ndem nekk ngeen fii raybin di sikk sàkka minal baasi ne ku deedu dekki wallahi ku deedu na dekki fa innaa naka ñun xalaq naa ko bind nañ leen min turaabin aadama ci suuf kese laa ko bind hmm? li lay won ne nit cosaana mooy suuf da nga jël rajo nga ubbi ko boo laalee rajo yi baat bi dolleeku boo ko bàyyee baat bi wàññeeku da jàpp yenn kanaal boo ko laalee baat bi wàcc boo ko bàyyee baat bi yëkkatiku dafa am lu nekk ci suuf ñu koy naan oxyde silicone dafa bokk ci yi composé rajo te loolu moo nekk ci biir yaramu doomi aadama yenn jamono dana ko manqué boo ko laalee bi nekk sa yaram daal di ko yokk baat bi yokk boo ko bàyyee mu daal di ko manqué baat bi wàccaat doomi aadama kon ci suuf la bawoo yàlla nee na seen cosaan ci suuf la bawoo summa topp min nutfatin ñu génne leen ci toqante maniw li ngeen naan x ak y hmm? bu bii duggee muy góor bu bii duggee muy jigéen ñaar bu ñu bokkee dugg muy góor ñaar yi bu ñu bokkee dugg muy jigéen benn bi benn bi bu ñu bokkee dugg muy góor ak jigéen bu benn duggee muy benn ñu koy naan euh, spermatozoïde walla mooy li ñu tuddee xayawaan manawiya benn góor gu nekk sa diggante juddoog sa dee boo motee ñeent fukki at rek sa awra mun na cee defar lu tollu juróom-benn million waaye lépp mënut a doon doom jigéen li mu ciy defar ci dundam dana dem ba ñeent junni mun na ko defar li ñu tuddee buway buway da ñu ko tuddee ovule weer bu nekk bii togg beneen weer bii togg bu bële duggee ci bële mu daay doon doom ndax doomi ma yëg na li kan moom mu wax ban heure la mun ban heure la ëmb wala ban heure la soxnaam ëmb déedéet ah nut fatin ngeen jóge ci benn toqantu maniw su ma tof min alaqatin am na ñu koy firee ne mu doon benn ndawal du ndawal de min alaq gis nga ni kutt di ajoo ci ci ron genn xar weteñ du xam ngeen weteñ ni weteñ di ajoo ci biir ci ron geenu fas wala nag noonu la doom di ajoo ci ruxu mu yaayam daldi ci tag noonu la min alaq alaq mooy lu aju médecine dem na ba soo ko gis léegi te lislaam waxoon na ko ci junni at ak ñeent téeméeri fekk ay ñii feeñaguñu ñi nga xam ne ay appareil lañu yore hmm? kon su ma toog mudratin yàlla def ko lumb jël suux dugal ci biir yax jël caaf teg ca jël ndawal teg ca jël sidit teg ca daldi jël der teg ca xotti nopp be doom nekkee ci biir yaayam jumba xam lay lekkee moom lay naane gémmiñ gi du lekk de la yaay lekk bu weexee moom du yëg wexaay ba la yaay naan bu bu safee kaani moom du yëg kaani ba lépp mu ngi jaar ci jumba xam ci quantité bu mu soxla lii la jamono mu tëddee ndeyjoor lii la jamono mu tëddee càmmoñ moo tax jigéen dana xam li mu ëmb waaye xelam moo ko dul mën a joxe res res dafa sedd wàll ndeyjoor la nekk xol dafa tàng wàll càmmoñ la nekkee doom bu dee góor la comme tàngoor la soxla mu ngi tëddee càmmoñ ngir xol gu mun koo jox tàngoor poids bi yépp fii lay nekk jigéen bu jëlee siwo bu boobaa fii la koy jëlee ngir mun a équilibre déjà xam ne na moom li mu ëmb góor la ndax fii la tëddee te lu tëddee fii góor la bu dee jigéen la jigéen bu seddee dafa war a sedd bu seddul dafa war a sedd te res ndeyjoor la nekkee doom bu dee jigéen la ndeyjoor lay tëddee bu boobaa poids bi yépp fii lay nekk jigéen bi bu jëlee dara fii la koy jëlee ngir mu mun a équilibre ana moo xamal li yaramu jigéen bu dee doom bu nar a dijji yax la yaay bi dafay ànd ak xelam dafay teey muy wocc rek ndax li ñu tuddee calcaire dafa nekk ci biir yax bu pënd boobu jógee rek ci biir doom ji bu ko duggee xelam dafay tey muy wocc bu fekkee doom bu nar a bari kawar la dana gis yaayam xer ñeen ñi di ko dal xer ñeen di ko dal waa lii lépp seetal fi yàlla jaar jigéen kon jigéen ñi ndax waruñoo gëm yàlla seetal bi doom di dugg fi mu duggee ak lu tool ni doom ni mu ngande fi mu génnee te buy génn muy dellu ni melaat kon bu jigéen gëmul yàlla kan moo war a gën a gëm yàlla ah muxallaqa am na doom yoo xam ne yàlla dina leen bind ba seen bind mot ñu judd wa xayra muxallaqa am na yoo seen bind du mot dañu leen di boos ñu dee li lépp li nu bàyyi na ngir ñu biral lakkum ñeel leen wa nu de danañu saxal fil arxaami ci ruxumu jigéen ñi maanaam lu ñu soob ilaa ajal ba jëm ci dig musamman bu ñu tudd ñii juróom benn weer ñu wasin ñii juróom ñaari weer ñu wasin ñii benn at ñu wasin su summa nuxrijukum topp ñu génne leen tiflan ngeen doon aw liir daawoo dégg mu dégg loola daawoo gis mu gis loola ba ngay judd amoo bëñ mu mujj daal la may fanweeri bëñ ak ñaar fukk ak juróom-benn ci kaw fukk ak ci suuf yii ay reewu la dafay dagg bëñ yi sell la dafay yëy bëñ yi ay dëgëj lañu dañuy mokkal anakan moo leen natt noonu bu dul yàlla su ma topp li tabluxu da ngeen dem be joti ashuddakum seen dëgg-dëgg doole dana am ku dem ba màgget am ay sët wa minkum am na ci yéen man yu tawafaa ku yàlla di rey mu judd rek dee ñu ne dellu na wa minkum am na ci yéen man ko wax ne yu raddu dees na ko delloo ila arzalil umuri ba dund ga gën a doyadi mu dem be mu a naax li kay laa yaalam dana mujj dootul xam min baadi elmin gannaaw xamam shay'an dara wa taral arda da nga gis suuf si xaamidata muy aji giim bu demee ba diggu noor walla cooroon nga gis suuf si yépp mi ngi ne kunus dara nekku ci waaye fa iza naa bu ñu wàccee al aliha ci kaw suuf si alma a ndox bu ñu wàccee ndox rek ihtazat daa di jungaamu nga gis suuf si commencé jungaamu di jóg hmm? wa rabat mu daal ne tàcc wa anbatan mu sax mu saxal min kulli zawjin xeet gu nekk ba gu taaru kii saxal gàncax bi bu ngeen dee moo leen di dekki na zalika loolu mooy bi am na laa naka yàlla huwal xaqu mooy dëgg wa annoo naka moom yàlla yi mooy dundal almawta waay deey wa annoo naka moom yàlla qadirun dogalaakoon la laa kulli shay'in ci mboolem mbir boo jëlee kaas nga galan benn bant ci biir nga jël ñett doomi ñebbe bii nga jam ko ci biir ndox mi bii fi ndox mi di dajoog ngelaw li bii ci kaw bi ci digg bi mooy sax bi ci kaw am na ngelaw am na suuf waaye amul ndox dafay wow bi ci biir am na ndox am na suuf waaye amul ngelaw dafay nëb bi ci digg bi nag am na bërëb am na ngelaw am na ndox mooy sax nga ni yàlla tërale ku ko dindir du baax fokk ngelaw ak ndox ak béréb dajaloo gàncax soog a sax walla yàlla nee na waa na saatu tukki àddina aatiyatun luy dikk la laaray ba déet sikk sàkk fii haa di ca nekk wa anna allah naka yàlla asu yàlla dina dekkil man fil qubur ñi ci bàmmeel bi yépp danañ génn kenn du bu la jën won noon it danga nga génnaat nekk nit bu la gaynde fàddoon da nga génnaat nekk nit bu la safara lakkoon ba nga nekk doomitaal da nga judduwaat nekk nit rek wa min annaas am na ci doomi aadama yi man ko xam ne yu jaadil fu mu nekk mu ngi diingat lay ci yàlla rek di contre yàlla ah yàlla yi sëriñ si sëriñ si dañoo am yàlla bu dul yàlla bi nga am yow Hmm? fekk bi xayri elmin teg ko ci benn xam-xam wala hudan du jàggan njub wala kitaabin du jàggan téere mu nirin bu leer saani it fayhi foo gis muy lem ñaari wàllam rek mu ngi xëcc mbubam di diir dënnam ah sa njëlbeen di maniw sobe sa mujj di mit liyu liyu di ngir mu sànk an sabila walis yoonu yàlla lëhu dana ñeel képp kuy kontur yàlla fi duniyaa ci àddina gi ris yun ak gecc wanu nuziqu danañu ñamal doomi adama bi weddi yàlla yowmal qiyaamati azabal xariqi mbugal muy lakk yàlla tooñul de zalika loolu bi ma qaddamat yadaaka say loxo ko jiitaloon wa anna laa naka yàlla sa nekkul bi zallamin di aji tooñ lil abidi ñeel jaamam yi wa minan naasi yàlla ngi wax loo xam ne kéemtaanu na am na koo xam ne bu amee lu neex rek muy jullit waaye bu amee lu naqari fàtt bu amee lu neex mun ne julli la bu amee lu naqadee jeex na am na koo xam ne moom bu amee problème lay dem ci jàkka yi te kurus yu ngand di fett bu dóoree nga foog ne bali kanoon bes bu demee ba jeeg am la mu bëgg daf koy nu ñukk fële dootu fa jaarati mu lii am na ci doomu aadama yi mhm. ndeysaan wa minan naas am na ci nit ñi man yaabudu kuy jaamu allah yàlla ala harfin ci pet ci wàll fa in asaaboo xayrun bu amee jàmm it ma an na mu teey bii ca loola la wa in asaabul fitnatun bu amee fitna in xalaba mu woññar bi ko ala ci kanamam xasira perte na adduniyaa wal axira loolu alxusraan mooy pertanga al mubinu gu biir una ñu ngay woodi jaamu min dun ñu ngi jaamu loo xam ne maa laa yaduruhu du ko jëñal lor wa maa laa yan faw te du ko xaccal njëriñ zalika loolu huwa dalalu mooy cànkute almubin gu sori njub yadu dana di woo moom doomi aadama di jaamu ay xamb ay xërëm li muy woo laman loo xam ne daruhu ak aqrabu moo gën a jegeñ min naf yi ci njëriñ ba la biisa aka ñaaw aka bon al mawla ci sang góogale wala biisa aka bon al asiru ci àndaale góogale inna laa naka yàlla yafal yudxilu dana dugal allazina amanu ñu gëm wa amanu sal dañuy jëf lu baax aaya bi wàcc na ci alquran ñeent fukki yoon ak juróom-ñaar l'islam doowul diine teglante sa loxo rek déedéet l'islam liggéey la bëgg Seydina Omar ba mu nekkee xalifa dafa def ci jàkka ja mu fekk ay gars yi ñu ngi toog foo téye seen course jàkkaloo penk bi mu ne lu ngeen fi wut mu ne ko dañuy jaamu yàlla mu leen ku leen di dundal ñu ne ko ah, diw mooy andi aw yekk mu naa ci jóg leen ci biti jóg leen liggéey bu ñëpp defoon ni yéen diina du yegg si fi dem leen liggéey dem leen ñàkk ngeen tedd ngeen liggéey ngir ngeen jëriñu bu Muhammad defoon ni diina gi du yegg si fi kon dégg nañ ko moo tax nitu yàlla yépp mbey jàngale jaamu yàlla waare li moo doon seen dund amuñu woon dara bu dul lii moo tax dund nañ ci ngor dee nañ ci ngor tey nag dañoo yàkkamti kurus tey dañoo yàkkamti der bi ne foog ñu yéeg ci kaw siis bi yi seen siis ku ci bugg a yéeg da wax lu wóor de <laughs> da wax lu wóor tey yow nitu yàlla gi yàlla xañu la dara tey ji xalifa bi ci Touba xalifa bii ci Tiwaawoon bu woowoon bu woote léegi dañuy ñun ñooy fay suñuy paas dem joxaat ko addiya waaye kii fi toog nii bu woowoon nit ñi moo leen di fayal paas te bu ñëwee mu daal leen neexalaat lu ko mooy bu wootee dootuñu dikkaat walla nitu yàlla bu wootee nit ñooy nit ñooy paasal seen bopp buñ dikkee joxaat ko ngir yàlla waaye nitu àddina bu wootee mooy fayal gaa ñi paas te bu ñuy dem mu feesalaat seen poos lu ko mooy beneen bu ñu wootee du dikk kon ku am yàlla loo ñàkkati dara yàlla dina dugal ñu baax ñi aljana aljana boo ci duggee doo feebar doo ras doo kotom doo ragg doo aajowoo doo ëmb doo wasin amul guddi amul bëccëg du noor du cooroon du lolli noo bëgg fa nga nekk noonu lay mel góor ñëpp ci ñeent fukki at ak ñeent jigéen ñëpp ci fanweer at ak ñett hmm? tajri di daw min taxtiya ci ron aljana al anhaaru loo lu ñu war a naan rek jéegi lii sàngara la boo ko naanee doo biiñ boo ko naanee doo takkamtiku boo ko naanee doo ah. lii lem la lii soow la lii ay njar la inna allah naka yàlla yafalu maa yuridu yàlla mooy maa tey dana fekk benn waaye am juróom-ñeent doom muy ñaanlu ngir nef metti na ci soxnaam mi ngi def planning mi ngi wut ay gàllaaj ji takk yàlla may ko beneen muy fukki doom mu ñëw fekkee waa ji benn doom mu daal di ko rey mu toog loxo neen faalu li ma kenn mënu ci dara waaw fekk koo xam ne dëkk yëpp moom lañ yaakaar mu rey ko fa ñi nga xam ne macha allah macha man kaana képp ku nekk yazunu di foog an lan yansurahu llahu yàlla du dimbale seydina muhammad ci àddina gi wax nga lu la neex wal axirati Muhammad mooy jiite àddina mooy jiite alaxira kuy jéem nag ne lu diina Muhammad du sotti fal yam du na tàllal sababam bi sababin ay buumam na ko tàllal jëm asamaan su ma yexta na jéem a seet ndax mun naa dog diggante yàlla ak yonant bi wal yanzur na xool xal yuziban na ndax mun na deme demee kaydu na seen pexe maayo riisu la ko naqadi wala la koy xunjuloo wa kazalik mbokk yi mbir màngo anzalna wàcce nañu alquran aayaatin muy ay aaya bayinaatin yu leer nañu juróom benn junni aaya juróom benn téeméeru aaya juróom benn fukki aaya ak juróom benn wax na àddina wax na àllaxir xam-xam boo jàng boo dikkee ci alquran taalibe ngay doon boo jàngee chimie nga jàng science naturelle nga jàng physique astrologie jàng mathématique sociologie psychologie jàng jàng jàng littérature loo ti jàng boo dikkee ci alxuraan da ngay nekkaat taalibe bu tuuti boo xam ne mosoo xam dara seetal commandant Jacques Cousteau français la ku dem ba nekk commandant ci armée bu France géej gi àddina gi yëpp dugg na ci biir benn aaya moo ko tuubloo marajal bahrayni yaltaqiyaani baynahuma barzaxun laa yabriyaani aaya bi rek la tuube Muhammad munta musta gis géej naka lay xamee ne océan Atlantique ak océan Pacifique seen ndox du benn te océan Atlantique mooy bi jaar Dakar dem Paris wàccaat dem Afrique du Sud océan Pacifique mooy bi jaar Amérique digganteem ak Asie Mohammed musta yegg Jidda te Jidda fa la géej nekk océan nekk lan moo xamal Mohammed océan benn bi moo gën a tal ndoxi beneen bi rab bii dund fa li dund ci bii ndox mi moo gën a xorome bi bii moo ko gën a néew naka la Muhammad xamee gàndax gi naka la ñuy dóore te moom musta yegg ci géej waaye bañ ko wonee aay bi ne ko aay bi waxoon nañ ko ci junni at ak ñeenti téeméer at yu jiitu dafa nan laay dugg ci diina ñu ne ko ashhadu an laa ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah nii la tuubee dugg ci diina dem ba nekk général armée française géej gi fépp dugg nga ci moom commandant Jacques Cousteau mu mujj a tuub kon ummatu Muhammad fu ngeen jëm téer gi bàyyiwul dara xanaa julli di ñooy nelaw rek yàlla nee na la ñuy jaamu wan nasara ak nasaraani wal majus ñi nga xam ne safara lañuy ñuy jaamu ñi nga xam ne ay payan lañu ay ananiste lañu wallazina ko ak ña bokkaal yàlla yàlla nee na gisuma kenn ku dul ku ma gëm bu yeboo nga doon yahud bambara séeréer tubaab japonais yàlla nee loo askanoo yaa ko xam waaye boo ne laa ilaha illallah muhammad rasulullah rek yàlla neen kenn gën laa jegeñ keroog inna laa naka yàlla yafalu yafsilu dina teqale bay baynoom seen diggante yowmal qiyaamati inna laa naka yàlla shahidun aji seede la ala kulli shin ci mboolem mbir hmm? Hmm? alam tara ndax gisoo anna laa yàlla sujud dafa soreetul alam tara ndax gisoo anna laa naka yàlla yasjudu dana sujud lahu ñeel ko man fi samaat ñi ci asamaan yépp danañ sujudal yàlla man fil ard ak ci suuf jant bi mi ngi sujudal yàlla wal qamaru weer bi mi ngi sujudal yàlla wan nujuma biddiw ñu ngi sujudal yàlla wal jibaalu dojji wa shajaru garabi wa dawaabu jur yi wa kasirin lu bëri minan naasi yéen dënd ah Hmm. wa kasirun ak lu bari mën a naas ci nit ñi wa kasirun lu bëri xaqa yey na ali azab mbugal wa man yuhinullaa képp ku yàlla doyadil ku yàlla toroxal fa maalaw déet di ko ñeel min mukrimin keneen ku ko mën a teral inna laa naka yàlla yafal mooy def maa sha ko soob yàlla nañ ko sujjuutee déwén suñu bàkkaat yëpp yàlla na ci sippeeku suñu maqaama yëpp yàlla na ci kawe dafa am téere yoo xam ne seen sujjutuwaay du benn ci riwaayatul wars ak hafza ak qaaluun ak yeneen <clears throat> moo taxoon may laajte xaasaani ñaari nit a ngi nii xasmaani ñuy xuloo ah ixtasamu ñu ngi xuloo fii rabbim seen boroom kii naan yàlla am na kii naan yàlla amul fa lazina kafaru ñi weddi yàlla yi at daa di dogeef lahum ñeel leen siyaabun malaan min naarin ci safara yàlla ne nag ñi weddi yàlla seen tubéy safara lay doon seen mbubb safara lay doon yàlla nañ ci dégg doy yu sabbu di xel xelliweef ni ngay xellee warga ci biir kaas noonu la ñuy xellee min fawqihim seen min fawqi ruusim seen kaw bopp alxamim safara suy ndox muy bax baxi yusxaru mooy ruyal bii ci ndox moomale maa fi butunin li seen biir wal juludu seen der yépp dana kotom seen kaw ngir safara wala hum dana dana leen ñeel waa safara maqaam yu ay mbolde al ay mbolde yu rëy la malayka yore min hadidin ci weñ kullama araadu saa suñu nommee an yaxruju ñu génn minaa ci safara min rammin ngir xunjuga uidu daal leen delloo waa feet fiihaa ci safara waa safara bu ñu lakkee di lakk ba ci kanam ñu ne nañu nañu nañu yolleeku daal di génn ngir noppalu ñu dajak benn zabaane boo xam ne mu ngi yore mbolle goo xam ne bu ko tegoon ci àddina gi ñëpp danañ ko sëqatoo te ko mën a yëkkati dana ko ne cas dumaa leen ko danga gis bopp soppeeku doon tànk wala tànk daal di dikk doon bopp fan la nit jëm keroog te dee amatul laa yamuutu fiha wala yaxya yàlla ne leen wa zuuqu ñam leen azaabal xariqi mbukkal mbugal mi di lakke inna laa naka yàlla yudxilu dana duggal allazina na ñu gëm yàlla wa am lu saala ñuy def lu baax jannaatin ay aljana aljana yoo xam ne tajri dana walangaan min ci ronam al anhaaru ay déeg yu xallaw na dinañu takkaayu fiihaa ci aljana min asaawira ci ay lam min zahabin lami wurus wa lu'lu ak ngalam ah? moo tax mu araam góor bu mu takk lam ci àddina bi góor takk lam dafa araam jaaroo te nay xaalis te nanga ko def bu mu paase ñaar dërëm mu tëgg walibaasum seen col ñoom waa aljana fiiha xariirun mooy malaanu sooy wa hudu leen jëggat jëmee ila tay bi jëm ci lu teey minal xawli ci kàddu malayka yi gàttanu leen wa hudu daldi leen jëggat jëmee ila siraatil hamidi ci yoon goo xam ne yoon gu yàlla sant la inna lazina ña nga xam ne kafaru dañoo weddi yàlla wa wa yasuddu na ñuy gàllankoor nit ñi an sabilillah walis yàlla wal masjid al xaraam bu ñu gisee ku bëgg a aji màkk wala dem ci jàkka yi ñu bundaxatal la hmm? seen mujj dina ñaaw de te ñun léegi lii lañuy ñuy dund suñu làmb yi ci wetu jàkka yi lañ koy tëgg nga gis mbër mu daal di bokk ba ñàq daal di dem saw ci wetu jàkka ji yéen ñi ko organiser du ngeen jéggi siraat mukk bu du yàlla duma leen suñu biiralee ci weti jàkkee lañ koy tëgg suñu mitini ci weti jàkkee lañ koy def képp kuy toroxal jàkk di tëgg ci weti jàkk wala di def musique ci weti jàkk balaa ngay dee da nga laagu sa mujj dina ñaaw yàlla dina dindi barke sa kër dootoo avancé ti mu allazine jàkka ja nga xam ne jaal naaw def nañ ko sawaaun mu yemoo ci al akif ki nga xam ne dafa ñëw samp ngir jaamu yàlla fii wal baadi ak ki rot si wa man yurid képp ku bëgg fii ci néegu yàlla bi ilhaadin bugg faab andi njatamal bi njatamal jullit yi ci seen jàkka yi bi zulmin ngir nga tooñ leen nuziqu danañu ñamal kooku min azabin ci mbugal alimun gu métti yonte yàlla ibrahima mi ngi noonu la di laabal kaaba gi ngir ñiy jaamu si yàlla wa fatlekul is ba wax na ba ñu sancalee li ibrahima makaanal bayti wan ko palaasu kë néeg ba fekk ba tuufaan dikkee yàlla dafa yéegal kaaba gi ci kaw am na ñu ne mooy baytul maamuur mooy kaaba gi nekk ci juróom-ñaar lu asamaan seydina ibrahima ngi ca wéeru xale yi dee te muskal yàlla moom la leen dénk mu leen di waxal kan mooy yàlla kan mooy seydina muhammad moo sa ku sa doom dee fekk xale bu tuuti la jarul di ko jooy jarul sa xol di ci naqadi bu yomal xiyaamatee bu ñu nekkee ci kaw aljana ñu gis seen papa yi nekk ci biir pënd gi gis seen yaay yi nekk ci biir pënd gi dañu ne ah yàlla kële de sama baay la kële sama yaay la yàlla ne bu leen fa dem foofu yomal xiyaamati la coono la gudul dakkati toog leen fi ñu ne déedéet yàlla danga defoon sama baay ñàkk ma nga des sama yaay ñàkk ma tey jii nag gis naa sama papa ak yaay damay bokk ak ñoom seen coono ga wala ñu bokk man sama bànneex bi yàlla na kon kenn ku nekk ci yéen na ji loxo baayam àndi ko kenn ku nekk ci yenn na téye ji loxo yaayam andi ko lii neex na nga wàcc ci dëkk boo xam ne xamoo fa kenn am ko ne papa andil ma gàddu la sa walit lii de galaas la am naa nag waaw loolu mbokk am na lu ko gën a neex kon nga wàcc àllaaxira xamoo fa kenn. sa doom ñoo téye sa loxo papa fii la mbokk yi lii xéewal la de moo tax xale bu faatoo jarul jooy wala loolu déedéet suul ko suul gu rafet nga dellu nga ànd xoli muñ bu ëllëgee da nga bokk ci ñooñale moo tax bu ñuy jullee xale dañu ne yow yàlla yàlla na ko yéegal ci ñu naa Ibrahima yore di leen yar waaye doomu njaalo dafa bokk de doom bu judduwul ci biir alxayru du fa dem de déedéet kooku du fa dem de sobe la yàlla nee woon na ibrahim an laa bul bokkaale bii ak man shay'an ci dara wa tahhir na nga laabal bayti sama néeg bi te mooy kaaba gi bu ci xëram nekkati li taa'ifiina ñeel ñay tawaaf wal qaa'imiina ak ñi taxaw di ko xool wa rukaa ak ñay ruku as sujud ñay sujud yonent yàlla ibrahima ba mu tabaxee kaaba gi ba pare yàlla ne ko taxawal ci kaw maqaama ibrahim nga woote ba mu taxee ci kaw maqaama Ibrahim euh, di woote mu ne yàlla sama baat du joti yàlla ne ko woote yow la war jottali man la waa ji sonn na loolu yàlla na yàlla fay la yaa rabbi ñun ñu ngi toog yow yaa ngi dox rek te yëgu ko woowu ma leen li tax ma wax loolu ngir balaa am ñuy bàkkaat dafa am ñuy def ni yóbbu ko ci réewu arab yi ñu jox ñu ay millions ñu ñëw tabax ay kër takk ay soxna xam daanaa leen gis ci réewu arab yi ñu ma xam man sama bopp dajale ay nit ñuy ndog nga photo leen yóbbu ko ci réewu arab ne ñi ñëpp man maa leen di dundal photo ay xale ñuy maaj nga leen ñi ñëpp ay jirim lañu yóbbul ko milliardaires yi ñu jox la ay téeméeri million nga ñëw tabax école arabe bu tuuti dem ci dëkk yu mag yi tabax ay étage jënd ay pachero di ko dawal li bokk ci de man wawu ma ko xaw ko boo ma laa turam xaw ma ko moo dikkal boppam yal na yàlla fay leen yaa rabbi coono gi ngeen ci daj seen coono àddina yal na yem foofale ni mu taaroo yal na yàlla taaral seen àddina taaral seen àllaaxira teeleel noonu mbir mi alal yi ngeen di gis du alal yu leew de bu ngeen gisee ñi ci réew arab yi da leen di jëppi ñu ngi gàddu seeni saak yore ay jumaa lay tabax ay jardin d'enfants lay tabax ay centre social lay tabax ñuy buddi di leen jox rek ku ci ñëw dem tabax këram ba mu mel ni panaal mu tabax lu tuuti bu ñëwee ñu won ko looleel seen mujj na ñaaw bu leen def loolu nit mën naa am alal fekk mu leew te feno wala di dundee ñaq julli di yàlla nee na wa azin na nga woote fi naasi ci nit ñi bil xajj ci aj màkka yaatuuka nañ la dikkee rijaalan ñii dañuy dox ak seen tànk wa ala kulli daamirin ñi dañuy war ci ay gëléem yu woos ngir diggante sorowaay diggante réew ak réew yaatina danañu dikkee min kulli fajin jóge ci ay xàll ba amiqin xàll yu xóot a xóot di ñoo màkka ñii dañuy dox li yashhadu ngir ñu seede manaa fi ay njëriñ lahum ñeel leen wa yaskuru ñu mën a tudd ismallaay turi yàlla fi ayaamin ci fan maadlu maati yu ñu xam ya ala ma razaqnahum ala ma razaqhum ca lamu leen wërsëgal min ci juri kër yi fa kulu lekk leen min ha ci seen tabaski yi fa kulu lekk leen ci seen njot yi wa atimu na ngeen lexal al baisa baadoolo bi al faqira ki ñàkk sa tabaski na ci may baadoolo yi na ci may ñu ñàkk su mal yaqdu nañu weyal tafasom seen ñukk boo ajee ba aj bi jeex nga soog a wot say faas say mustaas jemp say kawar wal yuufu nañu motal nu zuram seen nisër wal ya tawafu nañu wër bil bayti ca néeg ba al atiqi te mooy kaaba ga néeg ba yàlla goreel zalika loolu la yàlla digle wa man yuazim képp kuy màggal hurmatullahi ormay yàlla yi fa huwa moom xayrun lahu dana am yiw inda rabbi fa boromam hmm? wa uhilla yàlla daganal na lakum ci yéen al an'amu juri këri xar béy nag gëléem yàlla daganal na ko ci yéen doomi aadama illaa xanaa maa yutla aleykum la leen yàlla di leeralal si fajtani bu na moytu a sa sobe minal awsaani ci xàmbak ak xërëm wajtani bu na ngeen moytu xawla zuuri kàddu neen xunafaa na ngeen tegu ci yoon lillaay ñeel yàlla gayra mushrikina bu leen bokkaale bii ak yàlla wa man yushrik képp ku bokkale bii ak yàlla hmm? foofu la de kuy bokkaale ak yàlla mi ngi mel ni nga jóge ci étage étage yooyu ñu tuddee gratte-ciel téeméeri étage yi nga xawee ko di daanu balaa ngay yegg ay picc di la dóor ci yoon mi nga dogatoo doon ay saam-saam yàlla ne na métit boobu ku bokkaale ak yàlla métitam yeggagul foofu la yombal xiyaamati kon balaa la waman yushrik billahi képp ku bokkaale ak yàlla fakk annama mi ngi mel naka xara dafa xaw yekku mina sama jóge asamaan fa tax tafu di ko di ko kalli kalli ak tayru njanaaw yi aw tax wi wala di rotal bi ci moom riihu ngelaw la fii makaan ci bërëb saahiqin sahiqin gu xëcc zalika mi ngi noonale mbokk yi bokkàlla yàlla baaxul wa man yu'azzim képp kuy màggal sha'ira la mandarka yàlla yi fa inna loolu min taqwal qulub mi ngi bokk ci ragal yàlla boroom xol gu leer moo koy def jàkka yi caaxaan warut am ci wetam jumaa yi noonu fépp fu ñu ne fii bérébu yàlla la dañ ko war a ormal buñ fa tëgg buñ fa fecc buñ fa tàcc kon na ngeen góor néegu yàlla yi ngeen ormal leen néegu yàlla yi ay malayka dañ cee dëkk malayka yooyu boo àndee caaxaan dañu ne yow yàlla sa néeg bu sell bi ki koy tilimal yàlla na mu jëm ñaaw te malayka lu mu ñaan lu mu ñaan dafay am ndax tilimuñu lakum ñeel na leen fiihaa ci jur yi manaaf yu ay njëriñ ilaa ajalin ba diir musamman ga di gu ñu tudd yàlla nee na su ma topp mahillaa boo aji jee makka ngay rey sa gàtt ilal baytil atiqi na dugg moom ci xurumu makka ba ca urumu kaaba ga wali kulli ummatin askan bu nekk jaal naa defal nañ ko man sakkan anamu jaayu yin Sénégal bu ñuy julli ñu ngi jàkkaarloog fii dowul ne jant bi lañuy ñuy jàkkaarloo la déedéet kaaba gi Sénégal ak Mali ak Guinée ak Mauritanie ak Gambie ba ay Côte d'Ivoire dem ay Nigéria ay Libye Égypte ñoom bu ñuy julli fii la ñuy jublu ndax jant bi fii la leen fare waaye lu mel ni ay Chine ay Inde Pakistan lu mel ni ay Bangladesh jàpp ay Vietnam ay Corée Japon dem réew yooyu ñoom bu ñuy julli ci sowu jant la ñuy jublu ngir kaaba gi solo leen fare ña nga xam ne ñoom ñoo nekk ay Malaisie wala jàpp Brunei dem ay Indonésie wàcc dem be ay e, Thaïlande mooy réew yu nekk ci suuf ay Mozambique ay Afrique di Sud ñoom bu ñuy julli ñu ngi jubloog walla gànnaar bi ngir màkk fii la fare boo demee lu mel ni ay réewu Turquie dem ba ay Hongrie Bulgarie Yougoslavie Tchécoslovaquie dem ba ay France dem ba ay Suède Norvège Finlande yéeg ba ay Allemagne ñoom bu ñuy julli ñu ngi jàkkaloo wàll Saalum ngir foofu la leen kaaba gi fare moo tax yàlla nee na askan bu nekk ak fu ngeen nekk ci àddina bi sàkkal naa leen fu ngeen di dàkk jot ci kaaba gi kon du ci penk bi lañuy ñuy juble penk bi nii la fii mooy xibla bi yàlla suñu borom nee na li yazkurullaha ngir ñu tudd yàlla ala ma razaqakum ca lam leen wërsëgal min bahimatil an'am ci juri kër yi wa ilaahukum seen boroom ilaahun waahidun yàlla kenn la fa aslimu na ngeen jébbalu lahu ñeel yàlla wa bashir na nga bégal al muxbitiina waaye torox luy ngir yàlla allazina ña nga xam ne iza zukirallah bu ñu demee ba tuddeef yàlla wajalat daal di pat pati xulubum seen xol ñi ñooy julli di koo xam ne bu déggee yàlla rek xolam pat wa saabirina ñay muñ alama asaabahum ca la leen jot wa muqimi salaati di joxe julli wa yunfiqina nañu jëriñe mimma razaqnaam ca lañu leen wërsëgal wal budunu yàlla nee na gëléem yi ngeen di rey ca Makka jaal naa def nañ ko lakum ñeel leen min sha'rillah mi ngi bokk ci mandarkay yàlla yi lakum ñeel na leen fiha ca ya di rey xayrun yiw waskuru na ngeen tudd ismallahi alayha bu ngeen di rey seen gàtt yi sawaafa mooy lu ñu jéng benn tànkam bàyyi ñett tànk yi ah gëléem bu ñu koy rey gis ngeen ni koy defee dañ koy locc faisa wajabat bu dee demee ba xawweeku junuba tëdd ci wetam fakkulu na ngeen lekk minha ca moom waa at imu ngeen lexal alqaania ah ki xaaraan si na ngeen ko lexal wal mu'tara ak ki nga xam ne dafa gaar si kazalika noonu la yàlla digalee saxaraha lakum yàlla tàggatal na leen jur yi la'allakum ngir yi ngeen lekk ci tashkuru ngeen mën a sant yàlla yàlla mi ngi ñëw ci tabaski tabaski am na ñu bëri ñu ngi tabaski amuñu tabaski tabaski duñ ko bokkaale duñ ko def société da koy jënd ak alal gu la lew ci mazhabu imam wala nga jël xar ñëw ci kër ne soxna si madame sa tabaskee ngi nii buñ ko reyee madam moo am tabaski waa yoo amoo ni tabaski waree ci kaw góor noonu la waree ci kaw jigéen xale gu amagul papa yaay gu amul seen doom buy tabaski doy na leen bu papa di tabaski doy na yonte yàlla Muhammad nee na ahsinu dahaayakum fa inna ala siraati mataayakum am na beneen xadis mu ne tayyibu na ngeen rafetal seen tabaski bu yomal qiyaamate moom la yàlla di dajale muy seen waaye moom ngeen di jéggee siraat waaye boo amee ngént nga ren di xar goo xam ne mu ngi mel ni gëléem bu tabaski dikkee nga seet bu yooy daal di ko rey nga yafal xar ba mu duuf nga dem jaay ko ay junni nga jënd bu kooñoor ñëw teg ko bu yomal qiyaamate nga war ci bu kooñoor rek safar di la lakk nii rek nii rek képp koo xam ne yàlla may na la nga war a rendi tabaski te doo ko rendi tabaski doo dee ci alhamdulilah at bu nekk dangay ngay ne daaw moo gën ren kon dégg nañ ko kon ci góor na ngeen ci góorgóorlu lan yanaal Allah du jot ci yàlla du jot ci yàlla lurumaa ndawal bi yàlla du ko lekk wala dimawaa deret bi du laal yàlla kon lan la yàlla soxla ci sëbës ki walakin waaye yanaalu dana jot yàlla ak taqwa ragal yàlla bi tax ngeen def ko minkum ci yéen hmm? kazalika mbokk yi mbiri nii la saxaraha yàlla tàggat na loolu lakum ñeel leen litu kabirullaa ngir ngeen màggal yàlla ala ma hadakum ca nam leen gindee ci solo wa bashir na nga bégal al muhsinina waaye yiw yi inna allah naka yàlla yu daafiu yàlla mooy sàmm mooy défense yàlla mooy aar yàlla mooy jëñ xam ne lazina amanu ñu gëm yàlla yàlla moo leen di aar mhm. amul benn nitu yàlla bu dul ñu ngi jéem ci yow ñu ngi la booleeg service des renseignements sa dugg ak sa génn yëpp ñu ngi koy bind ñu ngi la booleeg ay espion di la booleeg ay agent secret foo dugg ñu ngi même jotaay bi am na ku dem fekk sëñ Touba ba gànnaar ñu ngi ko bind ci minanul baaqil xadim fii siirati xayril xadim bàyyi ba xaaji guddi mu tey na ñëpp tëdd nañ mu jël jaasi ne dafay boom si ku makk ba mu xàccee rek yàlla xam li ko téye ci kaw loxo bi tak gàdd gi yëpp daal di daw ñëw fekk ko la mu daw dugg ci mbooy kii fi nekk daawati jéeg amul ku jël ngànnaay ne daf koy faat ku sell kii amul benn nitu yàlla nga yëg ko nga ñàkk ko yëg ñu ngi jéem lu la faat waaye wallahu yaasumuka na naasi koo munte tee mu judd munoo ko tee mu jàng mu ne moo tee mu woote ci yàlla xanaa bu yàlla tegee bakkanam sa loxo bu leen am tiituwaay bu leen am ragaluwaay xanaa rek ci yàlla yoon gi ku ragal bokku ci ku yàkkamti bokk ci képp ku yàkkamti bokkoo ci waaye képp koo xam ne tàppet nga dangaa ragal bokk ci dellu leen ci yàlla waay yàlla mooy sàmm julli di inna laa naka yàlla laa yuhibbu yàlla du baaxe du jàmmal kulla xawaanin képp kuy wuujaakoon kafuur kuy weddiwaakoon usina digaleef na lillazina ña nga xam ne yu xaataloo ñu ngay jihaad julli di jóguñ ci seen plaisir bopp de bi annahum naka ñoom zulimu tooñeef na leen wa inna allah naka yàlla la qadirun yàlla dogalaakoon la ala nasrim aji attan la ala nasrim ci dimbale leen lu tax julli di jihaad allazina mooy ña nga xam ne uxriju génne weef na leen min diyaarim seen kër bi xayri xaqin fekk teguñ ko ci benn dëgg illa an yaqulu lu dul dañoo ne rabbana allah suñu borom mooy yàlla lii moo tax ñu génne seydina muhammad kat yàlla mooy sama borom hmm? wi bu nekkuloon daf ul naasa mooy défense an naasa nit ñi ñoom bi yàlla mooy sàmmee ñii ñii am na ñoo xam ne ñu ngi toog buur moo leen toogloo am na xam ñoo xam ne ñu ngi toog borom alal moo leen toogloo am na ñu dal sëriñ moo leen dalloo ah waaye du ragal yàlla de yàlla nee na moom mooy jël buur di ko sàmmee baadoolo mu jël sëriñ di ko sàmmee jaahil mu jël mag di ko sàmmee gone yàlla nee na bu sàmmuloon nit ñi la hudi man néga ni màbbeef na sawa miu cathédrale yi te mooy li ñoom Isa yore woon wa biyaw dana fekk jàngu yi màbb na wa salawaatun fa ñuy jullee dana fekk màbb na wa masaajid ak jàkka yi nga xam ne yuskaru dees na tudd fiyaa suuri yàlla dafa bëri am na lu ñuy tuddee aljaamia mooy juma am na lu ñuy tuddee masjid mooy jàkka am na lu ñuy tuddee zaawiya nit ñi dañ ko yàq naan jaawiya du jaawiya zaawiya la am na lu ñuy tuddee musalla am na lu ñu tuddee tikaaya booy dem ci mbedd Dakar yi danga gis ay tikaaya mooy fu nit ñi di dajaloo rek di waxtaan bu waxtu julli jotee ñu dugg foofu julli loolu mooy tikaaya jaamuwaay yàlla yi du benn dafa am jumaa am masjid am zawiya am musalla am tikaaya kon yàlla ne na jàkka yi ñuy tudd tudd yàlla ni man yàlla may ki ko sàmm hmm? lu yus yuskaru ñuy tudd fiyaa ci jàkka yooyu ismullaay turi yàlla kaseen lu bari aayaangoog yàlla nee na bu ngeen ma dimbalee ma dimbale leen ana nu ñuy dimbale yàlla mooy ñu nekk ci kaw ndigalam bu ngeen béyee rek ma tawal saxal gàncax yi mu ñor boo jàng jee métier ma saxal ko sa bopp boo tiimee alquran ma mokkal loola boo demee ci géej gi nga sànni mbaal ma may la jën yàlla ne wala yansurannahu wala wala yansuranallah wallahi yàlla dina dimbale man yansuruhu ki nekk ci ndigalam inna laa naka yàlla la xawiyun yàlla ku dëgër la kenn mënu ci moom dara ku mu àndal kenn mënu ci yow dara waaye azizun yàlla mooy ku tedd ku mu teral nga tedd ku yàlla teddadil kenn mënu laa teral yàlla bu ñu yàlla teddadil allazina ña nga xam ne in makkannaahum bu ñu leen jàppandalee fil ardi ci suuf si aqaamu salaat dañu taxawal julli waatu zakat dañu joxe azaka wa amuru ñu digle bil maaruf ci lu baax war na xaw ñu tere anil munkari ci lu ñu sib ah walillahi aji sax la ñeel yàlla aqibatul yi mujj waay mbiri wa in yukazzibuka bu ñu la fenloo yow Muhammad njëkkul ci yow de faqad kazzabat fenloo woon nañu xabloom ñu leen njëkk xawmu nuuhin nuux ay nitam fenloo woon nañ ko wa aadun fenloo woon nañ yoon ci yàlla huut wa samuud fenloo woon nañ yoon ci yàlla saalix wa xawmu ibrahim ñooñ ibrahima fenloo woon nañ ibrahim wa qawmu luutin ñooñ luut fenloon na yonte yàlla luut wa asxaabu madyana waa madyana fenloon na yonte yàlla bu wa kuzziba fenloo weefoon nañu muusa kon yow muhammad bu ñu la fenloo muñal loo woon nañu la jiitu ah fa am laytu ma niig niigal lil kaafir na ñeel yéeféeri su ma arastum topp ma ne nuus jàpp fa kay fa kaaw téef xoolal kaana naka la nekkee nakiri sama mbugal nakiri sama duma nakiri sama lu naqar ni ma koy tegee ñu bon ña yàlla nee na dëkk yu bari teraanga bi ngi fa woon ñu ñàkk ko waaye yàlla ne tooñu ma leen de ñoom ñoo tooñ seen bopp ah? am na dëkk yoo xam ne daawoo gis dëkk ba ngir garab yi meññ am na dëkk yoo xam ne boo gasoon teen boo yeggee sa baat nga am ndox mu neex bay walla nga am na dëkk yoo xam ne loo bayoon mu nangu nit ñi dañ doon wut si ci yéen waaye ñu mujj di wuti ci ñeneen yàlla ne dañoo bàyyi yoonu yàlla ma duma leen duma yàlla mu andi leen bekkoor du may yàlla garab yëpp dee du may yàlla ngeen ñàkk teraanga duma may yàlla ñi ngeen doon ñee ñi leen doon ñee walbatiku di leen yërëm yal na yàlla musal ci loolu waka ayin bari na min xaritin aw dëkk ahlak naa alag nañ ko wax ya dëkk ba na aji tooñ la woon wax ya dëkk baa ngoog xaawiyatun di aji mabb ala uhusha ci ay téegam dëkk ngi ni dëkk goo xam ne yàlla dafa yebaloon ci ñoom yonante bu ñu tuddee xansalatu bun safwaan guddeeg bëccëg mu leen di wax yàlla ñu mere ko daal ko rey sànni ko ci biir teen ba keroo la dëkk bi ñiisee amatul ndox keroo la dëkk bi ŋaccee amatul ndox taax yépp keroo la ràppee nit ñi keroo la ñu al gis xale bu tuuti judd rek daal di bejjaaw ngir alkande bejjaaw yépp du leeru yàlla de am na bejjaaw yoo xam ne koy def am na bejjaaw yoo xam coono gu ëpp moo koy def am na bejjaaw yoo xam joote moo koy def am na bejjaaw yoo xam jaaxle moo koy def am na bejjaaw yoo xam yàgg ci géej nekk navigateur moo koy def am na bejjaaw yoo xam ne xalaat gu ëpp moo koy def am na bejjaaw goo xam ne yàlla la yàlla yàlla def suñuy bos boobale yaa rabbi Euh, ngeen bàyyi seen xel ci bërëb wax mooy andi wax wat sikkim ba mu jeex daganul de déedéet daganul de yonent yi kenn mosu ko def déedéet nitu yàlla xuuf mu jeex mosuñ ko de déedéet gisoo banaa lislaam di ñëw même balaa lislaam di ñëw ci jamono yéeféer ku mag ba dee te amoo sikkim duñ la doon suul ci biir dañ doon gas paxi guy dugal la ci mel ni jongo ma saa soo xëyee nga ñàkk dépasse moo la dàqal lancet boo xuufee dafa aram de démb ba yont yàlla Muusa di jàpp ci sikkimi Haaruna du jàngoon nañ ko fa lañ ko tudd de wot sikkim ba mu jeex takk lislaam daf ko te yonent bi nee na na ngeen lëwal seen sikkim yi tey jemp naa naanuy wuute leen ak nasaraan nasaraan dafay dindi sikkim guddal mustaas waaye yéen na ngeen guddal sikkim tey wàññi mustaas lii la lislaam digle kon dégg nañ ko mbir mango ak ku koy def na lu bon bu ko ñëpp doon def du tax mu dagan waaye lu baax bu ko ñëpp bàyyi woon du tax mu bon kon ñu góorgóorlu yal na yàlla dimbale ñu yaa rab yàlla suñu borom nee na aha wa fàttalekul bi irin teen ba mu àttala keroog la teen ba yuqeel dara nekkatu ja wa qasrin seen taax ya ñu dëkkoon masjidin ya ñu téegoon lépp keroog la jeex waaleykum salaam wa rahmatullah ah nel ah? Euh, nel mus na am ndax yonent yàlla Muhammad dafa am hadis bu ne sib nañ ko waaye kër ba ja afar faatoo jaafar màggu Seydina Aliou la mu ngi daanu ca Muuta Muuta la daanoo moo mag Seyd bun Xaarisata ak Abdullahi bun Rawaxata ñoom ñetti ñëpp keroog Muuta la ñu daanoo ba ñu dikkee na yonante bi Abbas faatu na kii euh, jaafar faatu na dafa ñëw ci kër gi mu dajale doom yépp daal di leen wot nel ne bu kenn togg ci kër gi na ñëpp togg di leen andil ñii wottu fa lañ ko teg ne kon aayul bu aayoon yonante bi du ko defal njobootu abbas kon dégg nga am ñu ne dafa bëggoon ñu xàmmee leen defal leen ndimbal ngir seen bàyyi dem na am ku leen mën a jot waaye aayul neel aayul dégg nañ ko aayul